baabu fadli sawmi yawmi arafata wa aashuraa wa taasuaa kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre deux cent vingt-six doon wax ci baabu fadli sawmi wa ghayrihi fil ashr al awwal min dhil hijja buntu bi wax ngëneelu koor ak yeneen jëf yu wuteeg koor ci fukk yi nga xam ne yooyu njëkk yi nekk ci zul hijja muy bunt bi doon wax ci ngëneelu koor kon ci bés yooyu ak yeneen jëf yi ci zul hijja ci weeru tabaski hadis biñ ci gisoon tama doon benn moo doon mille deux cent quarante neuf mu doon an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min ayyaamin al-amalu as-saalihu fiihaa ahabbu ilaa Allahi min haadhihi al-ayyaam ya'nii ayyaam al-'ashr ba nim jeexe walillaahi alhamdu wal minna ba léegi ñu nekk ci buntu yu mujj ci kitaabul fadaa'il di wax ba léegi ci wàllu koor mais yi mooy kooru naafila yi ci la ñu nekk boobu ba léegi tey ñu ñëw ci chapitre deux cent vingt-sept ñaar téeméer ak ñaar fukk juróom ñaar mu ne baabu buntu fadli ngëneelu sawmi kooru yawmi bisu arafa bisu arafa muy juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski nit ñi di taxaw arafatin euh, fële ca makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ngëneel lu nekk ci woor la woor bis boobee wa ashura waaye it ngëneel bi nekk ci woor ashura muy fukkeelu fan ci weeru li nga xam ne mooy euh, tamxarit voilà loolu mooy li gën siiw am na ñu naan mooy neuvième bi waaye ashura mooy fukkeelu bis bi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën siiw mu ne wa taasuwaa ak sax juróom-ñeenteelu fan bi ci weeru tamxarit muy muharram war neuvième jour ak dixième jour ci weeru tamxarit gënee di nekk foofu moo tax mu daal di indi bunt bi moom al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah léegi nag indiwu fi ay aaya noonu la tudde bunt bi ay xadis la fi indi fi ñeenti xadis ngir leeral euh, luy wane ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam ak lii mu tuddee bunt bi seen gëneel mu koy tàmbalee xadis bu njëkk muy xadis mille deux cent cinquante al imaamu mu ne an abi qataadata radiyallahu ta'ala anhu annahu su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafa qaala yukaffiru as-sanata al-maadiyata wal-baaqiyata rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu mu ngoy tàmbalee xadiis bi mu ne an abi qataada mu ngi jële ci abu qataada radiyallahu ta'ala anhu de al-Haaris al-Rib'i al-Ansaariyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala muy farisu rasulillah boo déggee ñu naan farisu rasulillah le cavalier du prophète sallallahu alayhi wa sallam mooy Abu Qatada mi di al-Haaris ibn Rib'i ibn Balduma al-Ansaariyu uh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi mu ne su'ila annahu qaala nee na su'ila laajees nañ rasuulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafa laaj nañ yonent bi alayhi salaam ci gëneel gi nga xamante ne nii moo nekk woor bésub arafatin bésub taxawaayu arafa bés boobee laaj nañ ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci li nga xam ne moo nekk ci woor bés boobee waaw léegi euh, loolu nag bi nga xamante ne nii noonu la deme mu ne qaala yeneen bi alayhi salaatu wassalaam daal di tontu yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, daal di tontu ne yukaffiru kene bés boobu woor bés boobu de day far as-sanata al-maadiya bakkaari weer at mi nga xam ne at mi jàll wal baaqi ak at mi nga xam ne moo nekk en cours mooy bi nga xam ne euh, mooy bi des mooy bi nga xamante ne at mi jàll ak bi ci tegu mu ne rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim ibn al hajjaj rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong ko solo ñu la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi jiitu woon na solo ko na ko noonu solo na ko al imaamu at-tirmidhi rahimahullah abu dawud d'abord ak al imaam at-Tirmidhi naka noonu al imaam an-Nasaa'i ak Ibn Maaja mooy ashaabu sunan al arba'a ñoom ñëpp ko solo imaamul Buxaari waa kutubu sitta moom kese moo ko solowul waaw hadis bi tafarrada Muslim da cee wéete al imaam ci al imaamul Buxaari indiw ko al imaamu Muslim rahimahullah da koo dajale indi ci ay version ñetti version yoo xam ne même bërëb la leen indi. te ci kaw noonu du mu koy indi su ila yi ki laaj dinañ ko xam fay ki nga xam ne moo laaj laaj bi si euh, dina leeraale xam nga fii dane su ila euh, binaan ala al majhul mooy dañ ko euh, kii tëgg ci kenn xamul ki laaj kan la voilà mooy sujet bi dañ koo nëbb waaye ci riwaayaat yi dinañ gis kan ci saxaaba yi radiyallahu anhu moom moo doon laaj kon al imaamu Abul Husayn rahimahullahu ta'ala imaamu Muslim mu ngi ko di kitaabu siyaam buntu bi lenn ci surah yi def baabu istihbaabi siyaami thalathati ayyaamin ah, min kulli shahr wa sawmi yawmi arafa wa aashuuraa wal ithnayni wal xamiis waaw loolu ñoom imaamu Nawawi moo ko def loolu buntu soppu woor ñetti fan ci weer wu nekk ak ngëne ak sopp guñ sopp woor bésub arafa ak sopp guñ sopp woor bésub ashura waaye ak bésub altine ak bésub alxames léegi nag boo xamee lool mooy hadith bii nii bu ñu hadith bu gudd la nag imaamu Nawawi rahimahullah da ko dagg fii moo tax hadith bi day ñëwaat léegi ci buntu yi buntu bi nekk rek dina ci indiwaat beneen partie waaw <laughs> mooy gis nga ñu ngi fii mille deux cent cinquante mille deux cent cinquante deux même hadith bi mooy ñëwaat même hadith bi moom lay indiwaat foofu waaw waaw akbar kon nga xam loolu ba pare boo fa jógee comme que daa wax ne buntu bi géej nga baabu woor li nga xamante ne mooy boole nag ci bésu alxames ak altine ak bunt buntu bi mu def deux cent ñun ñu ngi buntu deux vingt sept boo ñëwee dina indiwaat hadis bi moom lay njëkk ndiwaat ne muy mille deux cent cinquante cinq voilà kon nag mu ngi noonee mooy parce que euh, fi mu laal moo bari te hadis bi dafa gudd walillahi alhamdu wal minna léegi kon nañ jël ah kon al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala léegi dañuy jël li nga xamante ne nii mooy bi mu njëkk a wax nii suy la suy la après te boobu bon boobu daa njëkk indi nag dëgg-dëgg leeral ki nga xam ne moo doon laaj après mu indi version bii naan suy la nañ jël version suy la après ñu delluwaat ci gannaaw kim kim fi mu xadis bi mooy même xadis bi mu njëkk a teg bi mu ci njëkk a teg nga xam ne foofu dafa leeral kenn nañ njëkkal kii doon laaj nañ njëkkee suy yi mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar ñi xaw nañ leen a gëj a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 mooy boo mooy ay xarit lañ woon bokk ndey ak mais ñoo bokk benn ñoo bokk at mu ñu juddu ñoo bokk at mu ñu génn àddina te ay xarit lañ woon ñoo bokk ay sëriñ te ñoo bokk ay taalibe <laughs> donc seen taalibe yooyu waa kutubu sitta imaamul Buxaari yi seen taalibe la ñoom ñaar imaamul Abu Daawuda seen taalibe la ñoom ñaar imaam at-Tirmidi seen taalibe la ñoom ñaar imaam an-Nasaa'i seen taalibe la ñoom ñaar imaam euh, euh, euh, Ibn Maaja seen taalibe la ñoom ñaar ñoom ñii ñépp ku ci nekk toog nga ñuy jàng sëriñ si jàngal ñaari sëriñ yi waaw Muhammad ibn al-Musanna ak Muhammad ibn Bashar ñoom ñaar ñépp ñu nekkoon ay xarit nga xamante ne nekkoon même dëkk bi muy Basra di fële ci Basra Muhammad ibn Muhammad ibn Bashar mooy Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri si woon ci Bundar moom itam euh, ganeem wax nañ la 167 comme xaritam bi Muhammad ibn al-Musanna lañ juddu génn àddina daa 252 en même temps ñoom ñoo bokk at mu gane àddina ñoo bokk at mu génn àddina ah radiyallahu ta'ala anhuma sëriñu kon ñoom ñaar kutubu sitta mu ne wal lafdul ibnul musanna imaamu muslim ne kaddu yi ma indi fii nag sama sëriñ bi ma njëkk tudd la mu ibnul musanna doom musanna yi qala mu ne ñoom ñaar kon muhammad ibnul musanna ak muhammad ibnu bashar ne nañu haddathana nettali nañu muhammad ibnu ja'far di muhammad mu ja'far al-hudali mawlaahum abu abdillah al-basri si woon moom ci gundar voilà mu am na muhammad ibnu bashar mooy bundar muhammad ibnul rahmatullahi ala al-jami' moom mi moom nag muy génn àddina 193 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shu'batu mu ne kii nettali booy Shu'ba nekkoon baay jiitlem di amirul mu'minin Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri génn àddina ci année quatre-vingt yi daa wuute quatre-vingt-deux ñi ne quatre-vingt-trois ñi ne quatre-vingt-cinq ñi ne quatre-vingt-six ñi ne quatre-vingt-sept wallahu ci la noo ci la gane àddina ci la gane àddina génn àddina la cent soixante rahimahullah nekkoon amirul mu'minin ci wàllu hadith rahmatullahi alayhi newoon foofule al-Wasiti al-Basri ca Basra an Ghaylan ibn Jarir an Ghaylan ibn Jarir mu jëlee ci Ghaylan ibn Jarir al-Mu'awwali al-Mu'awwali al-Ataki al-Azdi hmm? al-Basri rahimahullah génn àddina 129 rahmatullahi alayhi sami'a mu ne dégg na Abdallah ibn Ma'bad az-Zimmani mu ne dégg na Abdallah ibn Ma'bad az-Zimmani rahimahullah al-Basri moom nag kañ la juddu kañ la génn àddina loolu dajuma ko rahmatullahi alayhi an Abi Qatada al-Ansari al ansaari yi mu jële ci Seydina Abu Qatada lool moo doon dakkantalam te noonu la gën a siiwe waaye Abu Qatada li gën a siiw ci turam mooy al Haaris ibn Rib'i ñii nag ne moo ibn Nu'man la ibn Rib'i ne Nu'man la tuddoon sax ibn Rib'i ñii ne Amr ibn Rib'i waaye li gën a siiw mooy al Haaris ibn Rib'i ibn Balduma ah, radiyallahu ta'ala anhu al ansaari as-Sulami as-Salami as-Salami bokkul ci banu Sulaym banu Salima comme mbokk Seydina Jaabir yi ñoom ñoo bokkoon waaso ci waalam saar as-Salami yu ku bokk Bani Salima mooy as-Salami waa Banu Sulaym ma a su su as-Sulami bon voilà kon Abu Qataadata kon mu ne radiyallahu anhu moom Seydina Abu Qataada nag moom euh, bon dañu wute ci kañ la génn àddina am nañu ne Seydina Ali moo ko jullee l'an 38 mais loolu dëgëru la voilà kede Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-Ghalibi moom moo ko waaye loolu dëgëru la ah voilà li gën a dëgër mooy dund ci mu ba jamonoy xilaafu Seydina Muawiya euh, ay côté l'an cinquante quatre loolu ci la génn àddina radiyallahu taala anhu fekke Uhud ak yeneen xew-xew yi nga xam ne ñoo xew xare yi nga xam ne ñoo am ci gannaawam radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawmihi mu ne yeneen saa dañ koo laaj ci naka lay woore xaala nee na fa ghadiba rasulullah yeneen saa sam daal di mer fa qaala umaru eh, eh, non bii dañu waroon a mujj de mais bon <laughs> waaw nañ ko góor kon xam nañ kat bo waaye dañ dem waaw nañ dem bii nii mais beneen bi moo gën a leer voilà bii la ñu njëkk bii la voilà beneen bi mooy ñëwaat nee na fa qaala umaru Seydina Umar mi gisee ne yeneen saa salaam mer ma ndax laaju benn waaye moo jóge ne comme ni ñu koy laaje ni mu koy ni muy feeñe ñëw naan ko yoneen saa salaam nan ngay woore yoneen saa salaam daal di mer léegi nag euh, loolu nee na fa qaala Umar Seydina Umar radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la gis ne yoneen saa salaam kat bégul ci laaju waa ji te mer na euh, yoneen saa hmm, boog daal di wax ne radina billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin rasula wa bi bay'atina bay'a Seydina Umar jóg ngir dalal yoneen saa salaam mu ne radina gërëm nañu de billahi ci borom bi moom dong rabba borom waaw wabil islam yi wommatu gii lislaam gii diine gii ñu nekk l'islam wommatu gii la soumission diinan dundin ak li nga xam ne mooy diine doy nañu wa bi muhammadin kanta seydina muhammad sallallahu alayhi wa doy nañu te gërëm nañu kontaan nañu te gërëm nañu rasula nangu kon ni ko borom bi defe suñu yonent suñu am ndaw ci ñun wa bi naa ak jaayante gi ñu jaayanteeg moom baya gërëm nañ ko muy jaayante gu mat sikk goo xam ne amul dara lees ci fella qaala léegi nag naa Abu Qatada nag Seydina Umar bi waxee lii qaala mooy daa am lu mu si sotti comme riwaay bi hadis bi riwaay bi njëkk dina ko leeral buñ ci ñëwaatee léegi mooy yeneen saa salaam bi Seydina Umar waxee lii ci la euh, meram daal di dal fasu ila nag léegi nag ñu laaj ko an siyaamid dahri ci woor di sarala rek di tëppër lay dem woor ba faw fa mu ne la saama wala aftar de toute façon képp ku def lool kooku woorul te dogul woorul mooy lan mooy li mu def tuddul woor parce que woor foog mu am foo xam ne fa lay yem mooy bu dogu jotee nga dogu wala bu dee da ngay eh, eh, wisaalit na nga yem ilaa saxaar comme ni mu ko waxe woon njël yow na nga lekk balaa eh, beneen bés bi di dugg voilà bala ngay dugg ci beneen koor bi kooru beneen bés bi mu ne wala aftar te koog mooy sonal na boppam bu dee daa koy def ngir foog ne mu ngi woor du ci am yool day xiifal comme loolu wala aftar ta tamit togul mooy mu ngi sonal boppam ah ndax téye na boppam ci yi nga xam ne waroon naa mën a lekk lekkul waaw mu téye ci boppam waaw waaw non seulement woorul du ci am yool ci yàlla waaye it xañ na boppam ay aña ci ndékki <laughs> voilà <laughs> laa faama lool taxawoon nañ ci ci masalaam siyaamu dahri walillahi alhamdu qaala léegi nag fasu ila ñu laaj ko ina Abu Qataada may ñu laajees ko yonent sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmayni wa iftaar yow ci woor ñaari bés dog benn bés koo xam ne day woor ñaari bés dog benn bés qaala wa man yutiqu dhalik yonent sallallahu alayhi wa sallam ne kan moo man loolu ah qaala wa su'ila an yow an wa iftaar yawmayn léegi nag ñu laaj ko nag ko waaw bu dee woor ku woor benn bés nga xam ne moom contraire ki jóge lay def day woor benn bés daal di dog ñaari fan wooraat benn bés dog ñaari fan qaala yeneen saa saam ne layta anna allaha qawwaana li daari aka neexoon borom bi daal di ñuy dëgëral ci loole mooy moom dëgëral na ko ci moom mi doon def fii saal saxaaba yi wax mu ne ma ni yéen man damay fanaan ca sama borom mu am ku may nàndal wala mu may nàndal di ma leel di ma nandal kooku xam na kottan waaye mooy daa waxe waxu euh, xeet xeetu li ëpp ci xeet bi mu ne ah aka neexoon borom bi dëgëroon na kon dëgëruloon ni ci lool qaala wa su'ila an sawmi yawmi yawmin wa iftaar yow ñu laaj ko beneen waaw yoneen saa salaam woor benn bis dog benn bis nag qaala daaka sawmu axi daawud alayhi salaam mu ne lool de mooy wooruk sama mbokk ma daawud alayhi salaam loolu taxoon nañ ci hadith cent cinquante hadith sayna abdallah ibn amr ibn as dellu fa yaa fay tastafiid inshaa Allah nga qaala wa su'ila ñu laaj ko an sawmi yawmil ithnayni gis nga yii mooy buntu yi ñëw ci kanam di wax ci lu woor yawmul ithnayni hadis bi bu ko indee côté bii la wa su'ila ñu ko moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmil ithnayni woor li nga xam ne mooy bésub altine qaala daaka yawmun wulidtu fiihi wa yawmun bu'ithtu aw unzila alayya fiihi mu ne bo bés boobee di bésu altine yawmun bés la boo xam ne wulidtu fiihi ci laa juddu man rasulullah sallallahu wa yawmun te bés la boo xam ne bu'istu ci la ma borom bi yabale ci jaam yi ci la ma yónnee aw wala boog unzila alay wala mu ne ci lañ ma wàccee ci man alquran ak li nga xam ne mooy message bi fii ci bés boobee xaala mu ne loolu nañ ci ñëw buñ àggee fële ci fi nga xam ne foofu la ko imaam di indi wax nañ la ko sànq ci bunt yi nga xam ne mu ngi ñëw eh, eh, eh, ci kanam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy baabu isti baabu istihbaabi sawmi isnayni wal xamis chapitre deux cent vingt neuf insha allah côté bi dinañ ci taxaw foofu ndax foofu euh, lu nekk ak ci hadis bi fam ko def léegi nag ginnaaw gi nee fa qaala léegi nag qaala fa qaala sawmu thalathatin mën na yeneen saa sallam teg ci ne woor ñett min kulli shahrin ci weer wu nekk wa ramadana ila ramadan ak weer weeru koor ba weeru koor ñëwaat mooy boo weeree weeru koor tey woor ñetti fan ci weer wu nekk mu ne loolu sawmu dëhri loolu mooy e, e, e, wooru jamono ji nit ku dunde noonu ba faatu ba génn àddina kooku way mel ni àddinaam yëpp da ko woor voilà qaala nee na wasu i la ñu laaj ko an sawmi yawmi arafa voilà léegi nag lii mooy lëkkaale mag suñu buntu bi fii waaw an abi qataadata radiyallahu anhu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafa qaala voilà mu ngi nii wa su'ila ñu laaj ko an sawmi yawmi arafa ci woor bésub arafa bésub nañ la ko mooy juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski ay taxawaay bés bi nga xam ne ci la nit ñi di taxaw arafa ca arafa loolu mooy bés boobee fa qaala mu ne yukaffiru day far as-sanata al at mi nga xam ne moo weesu wal yi ak bi des mooy bi ñëw bi nga xam ne moo euh, bi weesu ak bi nekk noonu ba ni muy jeexe da koy far bàkkaar ya qaala wa su'ila ñu laaj ko an sawmi yawmi ashura euh, ñu laaj ko ci li nga xamante ne nii te euh, ngëneelu woor li nga xam ne ashura te gis nga imaamu Nawawi ñu ngi xadis deux cent mille cent douze mille non mille deux cent mille deux cent cinquante mille deux cent cinquante hadis mille deux cent cinquante deux même hadis bi lay indi léegi indi ci rek côté bii nga xam ne mooy dañ koo yo ci yooyu euh, côté Ashura ndax buntu bi baabu fadl sawm yawmi Arafa wa Ashura wa Tasu'a léegi nga neelu woor bisu Arafa ka Ashura après day indi benn hadis mille deux cent cinquante hadis Ibn Abbas après indi waat même hadis bi mais côté bi nga xam ne moom lañ def moom lañ nekk mu ne kon wasu ila laaj nañ yonent bari saa saam am sawmi yawmi arafa loolu nañuy bàyyi ba foofu kon euh, côté yawmu euh, kii bokk euh, ashura bokk ashura voilà laa ah. kon ñu laaj ko an sawmi yawmi ashura ci woor weeru tam jouru tam xarit fa qaala mu ne yukaffiru dees na ci far mooy day far koor googe boo ko wooree jaam bi borom bi da ciy fare jaare ko as-sanatal maadiya weer at mi nga xam ne moo moo jàll ah imam muslim nag mu ne wa fi hada al hadith min riwayati Shu'ba mu ne hadith bi nag riwaay bi nga xam ne moo jaar ci Shu'ba am na ci boo xam ne ne qaala wa su'ila an sawmi yawmi al-ithnayn wal-khamis fa sakatna an dhikri al-khamis lamma nurahu wahman mu ne Eh, imam Shu'ba am na boo xam ne dafa jaar ci moom dane yonent saa sallam Seydina Abu Qatada foofu dane dafa laaj dañoo laaj yonent bari saa sallam ci woor bésu altine ak alxames moo imam Muslim ne ñun ñoo noppi ci tudd yawmul xamis ndax liñ gis ne loolu def def la lu tax imam Muslim jàpp ne def def la la parce que yonent bari saa dañ ko laaj yawmul xamis ak yow yawmul isnayni woor bésu altine ak ak alxames yonent saa sallam ni mu tontu mooy bésu altine kese la tontu waaw ne mooy bés bi nga xam ne zaaka yawmun wulidtu fiihi wa yawmun bu'ithtu aw unzila alayya fii léegi nag imaam Muslim jàpp ne lii la kon lii mooy yeneen saa salaam lii lañ ko lii lañ ko laaj quoi mooy lundi lañ ko laaj woor bésub altine mais pas alxames bokku ci waaw moom lool loo tax mu ne loolu dañoo gis ne def def la la même bu dee ne bon <laughs> imaam al al al al al qaadi Iyaad rahimahullah mu ngi naan nag loolu noonu am na lu ñu ko mën a boole quoi waaw mooy kene eh, yawmul xamis waaw dañ koo laaj ah dañ koo laaj ñaari bés yooyu altine ak alxames léegi eh, moom eh, mu daal di tontu pour altine bi kese waaw léegi tontuwul xamis bi loolu nekkul loo xamante ne nii que day wane ne kon alxames bi bokku ci laaj nañ ko ko waaye daal la moom li biñ ko laajee ci ñaar yooyu mu mu tontu altine bi li nga xam ne mooy lë dë dëppaale yi am tax mu koy woor waaye tontuwul le imaam euh, an-Nawawi mu ne wa hada alladhi qaalahu al-qaadi muta'ayyin li al imaam al-qaadi Iyaad wax nag mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku mooy euh, riwaay imaam Shu'ba bi mooy li mu mooy du njuumte ah voilà loolu du njuumte loolu mën nañ ko dégg léegi hadis bi kon nii la ko imaam muslim indee fii léegi kaay ñu xool ci ginnaaw hadis bi ko bi version bi ñu njëkk indi nga xam ne boobu dinañ la dinañ xam kan moo laaj kan moo laaj ah mu ne wa haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi mu ne te nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya imaam muslim at Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman Yahya ibn Hammad at-Tamimi al mawlaahum di Abu Zakariya di Rayhaanatu Nisaapuur rahmatullah alayhi génn àddina la deux cent vingt-six wa Qutayba ibn Sa'iid ak sama beneen sëriñ di Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Saqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullah génn àddina la deux cent quarante ñoom ñaar ñëpp jamii'an an Hammaad ñu jël ko ci Hammaad di Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala génn àddina l'an 179 mooy li gën a siiw mooy même at bi imaamu Maalik génn àddina am na la ñu ne 177 wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne Yahya mu ne sama sëriñ bu njëkk bi nii la ko wax dana akhbarana Hammaad ibn Zayd moom dane axbarana xabaar nañu Hammad ibn Zayd de Hammad ibn Zayd min gisan an Ghaylaan gis nañ ko sànq ci riwaaya bu njëkk bi an Abdillah ibn Ma'bad az-Zimmaani gis nañ ko sànq rahmatullah alal jamii' an Abi Qataada te gis nañ ko al-Haaris ibn Rib'i faarisu Rasuulillah radiyallahu ta'ala anhu eh, eh, eh, faarisu Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an Abi Qataada mu ne rajulun ata an-nabiyya nii la ko wax dana rajulun benn waay atan nabiya imaamu Nawawi nag mu ngi naan am na gaa yoo xam ne ñu ngi jéema isla affaire bi jàpp ne rajulun atan nabiya sallallahu alayhi wasallam juumte la ñu koy def naan ata rajulun annahu ata rajulun rasulullah mu ne loolu euh, kooku daa ñàkk xam lii rek te <laughs> ne rajul mubtada la jeex na lu tax ñuy saale lii kay jub na ci wax voilà rajulun atan nabiya sallallahu alayhi wasallam mu ne loolu la xamul moo tax mu koy jéem a islam alors que hadis bi nii mu ñëwee baax na rajulun benn waaye ataada dikkal annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne kayfa tasum waaye yonent sallallahu alayhi wasallam nan ngay woore <laughs> fa ghadiba yonent sallallahu alayhi daal di mer hein voilà <laughs> waaw borom xam-xam yi nag imaamu Nawawi mu ngi am qaala loola ma sababu ghadabi sallallahu alayhi wasallam annahu kariha mas'alata mu ne parce que li tax yonent sallallahu alayhi mer mooy bëggul façon laaj bi waa ji ndax li annahu yaxtaaju ila an yujibahu wa yaxsha min jawaabi mafsada ndax bu boobu comme laaj bi mu ko laaj nii du laaj boo xam ne nii lañu war a laaje te tamit day gis ne day aaja wu tontu ko te bu muy ragal ne bu ko tontoo dina am daal ak lu muy jur loo xam ne ak yàqute la ci waaji waaw mooy wahiya te lool yàqute goo mooy lan annahu rubbama taqada saa'ilu wujubahu aw istaqallahu aw iqtasara alayhi mooy soit da nit ki waaye aji laaj gi jàpp ne bu yoneen saa bu ko bu ko nee lii laay woore mu jàpp ne farata la gaañ ci boppam te loolu du farata ak ñam koy jàngali bu demee hmm? aw istaqalla wala waa jàpp ne ah yoneen saa salaam lii lay ah, mu ñëwoon doon laaj nan lay jaamoo yàlla ñu jàpp ne lii daa tuuti te lool boo ku jàpp lu yeneen saa bi jàpp di def nga jàpp ne lii moom ah lii moom du dara xaaral ma yokk maa gën kooku ak alkane la lay digle ak la lay digal moo taxoon mu mer yéeg ci min minbar bi ne lan moo tax ay ñoñ ay fama baalu aqwaamin yaquluuna kaza wa kaza lu tax ay nit di wax lii wëg lii ama wallahi waat naa ci yàlla maa leen gën a xam yàlla maa leen ko gën a ragal kon muy ragal waa ji néewal jàpp ne li yoneen saa salaam bu ne ko lii laay woon mu jàpp ko wax loolu dafa néew awet sasaralay wala boog mu gàttañ li yem ci lool kese waaw waaw mu ne wa kaana yaqtari xaalu amoon na moom xaalam ëppoon moom yoneen saa salaam léeg-léeg dina nekk lépp lool waaye li tax mu yem ci lii mooy eh, wa innama iqtasara alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li shughlihi bi masalih al-muslimin wa huquqihim wa huquq azwajihi wa diyafihi wal wafidina ilayhi li alla yaqtadiya wala yuqtada yuqtada bihi kullu wala wala li alla yaqtadiya bihi kullu ahad fa yu'addi ila ad-darar fi haqqi ba'dihim voilà <laughs> voilà mu ne boo gisee nag yeneen saa salaam yemoon ci façon jaamu yàlla yi nga xam ne lépp dafa diggu doomu mooy du benn jaamu yàlla rek la doon nekk bàyyi yeneen yi yépp bu nekk da koy jox xàqam voilà parce que euh, dafa yemoon ci koor loole parce que daa ngir maslahaay ndax liñ doon soxlaal di toppatoo maslahaay umma bi nga xam ne jullit ñi nga xam ne ñoom la ko borom bi yónni ak seeni ak ak soxnaam yeeg ak mbokk ak mbokkam yeeg doomam yeeg ak ñi nga xamante ne nii ñooy ganam yi ñëw ak ñi nga xam ne délégation yi ngir bañ ñu nit gis lu muy def bu doon daa def lu gën a ëpp lii la nit manoon na ko ci roy ku nekk jàpp ne noonu la ko ci roy bu ko defee mu daal di koy indil ay lor ci àqu ñenn ñi waaw waaye mu ne wax kaana xaqu saa'ili lii nga xam ne moo doon àqu aji laaj ji mooy an yaqula daa waroon a wax kam asuumu aw kayfa asuum moom daa waroon la waa laaj mbiru boppa ne ne saa sa nan nga may digal ma woor ah ñaata la nga may digal ma woor walla naka nga ma digale ma woor bu ko defee fa yaxussu su'ala bi nafsihi ma yujibahu bima yaqtadi xaalu bu ko defee bu jagleelee laaj bi boppam yeneen saa salaam daal di koy tontu loo xam ne dina dëppook xaalu waa ji laaj waaw mu ne comme kama ajaaba ghayru bi muqtada ahwaalim comme ni mu tonto ñeneen ñi ko laaja noonee selon rek seen xaal mu ne wallahu aalam kon eh, ñu ñëwaat kon mu ne yeneen salaam rajulun atan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala kayfa tasum ana naka ngay woore yoneen saa sallam fa ghadiba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yoneen saa sallam daal di mer <laughs> falamma ra'a Umaru radiyallahu anhu ghadabahu bi nga xam ne yoneen saa sallam Seydina Omar ci la gis ah merug yoneen saa sallam mu gaaw qaala radina billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam na'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulihi fa ja'ala Umaru radiyallahu anhu yuraddidu haadha al-kalaam hattaa sakana ghadabuhu Seydina Omar Allah waaw ama am solo taalibe taalibe bu nekk sëriñ bi am ñoo xam ne dañoo ñëw indi suu adab wala mu gis loo xam ne ñàkk teggin la waroo xaar toog rek wala mu gis loo xam ne day indi merum sëriñ bi wala yu mel noonu ak nit ñi nga xam ne ñoo wax ak moom na ñàkk xam moom warula toog rek di xoole